quatre-vingt-cinq insha allahu taala léegi al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñu ngi hadith bi ci def mu ne wa nabi Abdillahi Jaabir ibn Samura as-Sawaa'i radiyallahu anhuma annahu qaala kuntu usalli ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam as-salawaat fa kaanat salaatuhu qasdan wa xutbatuhu qasdan rawaahu muslim rahimahullah qawluhu qasdan ay bayna at-tuuri wal-qasri kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala xadis bi la ci teg xadis bi la ci teg mu koy jële ci Seydina Jaabir mu ne waan Abi Abdillah waaye balaa loolu xadis bi ñu dugg mooy xadis numéro cent quarante huit bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi mooy xadis numéro cent quarante huit sata mooy téeméer ak ñeent fukk téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett mu ne euh, xadis bii ñuy gis wa an abi abdillah mu ne mu ngi koy jële ci abi abdillah saxaaba boo xam ne mooy abu abdillah moo doon dàkkantalam waaw la mu ne ah mu ne kon seydinaa eh, abu samora Euh, euh, non Abu Abdillah Jaabir ibn Samura as-Suwaa'iyu radiyallahu ta'ala lu ma waxoon sax as-Suwaa'iyu non as-Suwaa'iyu hmm? as-Suwaa'iyu radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala ndax Jaabir ibn Samura ibn Junaada ah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma saxaaba la baayam saxaaba la loolu moo tax ñu naan radiyallahu anhuma yaqulu mu ngi naan nee na dañ koy dàkkantale it Abu Xaalid as-Suwaa'iyu al-Aamiriyu radiyallahu anhu yaqulu mu ne mu ne moom da ne xaalat kuntu nekkoon naa kuntu nekkoon naa usalli doon julli ma annabi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon naa man de di julli ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa kaanat salaatuhu qasda gis nga julleem qasda al imaam an-Nawawi mu ne qawluhu qasda bayna tuuli wal qasr mooy dafa nekkoon diggante lu gudd ak lu gàtt mooy dafa diggu doomu woon waaw julli yonent bi alayhi salaam du julli joo xamante ne nii ju gudd la doon doon déedéet waaye it doon loon nekk julli joo xam ne dafa gàtt waaw déedéet loolu mooy li nga xam ne loolu loolu moo doon aadaam loolu mooy li nga xam ne moo doon sunnaam waaw des fois nag mu julli woon du gudd waaw mais bu dee day jiite parce que lii jiite la waaw moo taxoon mu doon waxoon Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah li nga xam ne ci jiite nit ñi guddal gaa doon am ku ku ku ku ber fee dem julli eh, ñu koy gaa naan boo demee naa fekk la waa ji mer dem ci yeneen ci bari saa kalaame ko yeneen ci bari saa saam keroog dafa mera mera mer ne lag ne ko afattaanu nafattaanu nafattaanu yaa waaw ne ko ndax da ngay fitnaa laate ndax da ngay fitnaa laate ndax da yow Mu'aaz waaw bu ngeen jiitee dee leen dee leen gàttal mooy bu leen guddal bu leen bu mu gudd waaye bu mu gàtt waaw na dëgg doomu ndax am na ci seen ginnaaw ci ñeenti jiite koo xamante ne almari ku feebar man na ci nekk ak dal xaaja koo xam ne feebaru waaye dafa am aajo war a dox yi boo juyulee julli bu gudd gudd finalement moom dootul ñëwaat danaan lii non saa yi foofu moom waaye asabi ak xale bi nga xamante ne yooyu ak ki nga xam ne euh, euh, dafa mage paala manu la taxaw taxaw lu yàgg yooyu yëpp dee leen ko sóoraale juddu ko da ko jàng lii wëkk lii wëkk lii saar yi wëkk yi waaw ci mu ci mu fassal yi mu ngi noonu kon loolu yeneen ma lay saab ak julleem dafa dugg doomu woon moo tax xutbaa nit noonu la woon xutbaam noonu la woon mu ne rawaahu muslimun rawaahu soloo na ko wa xutbatu qasdan mu ne rawaahu muslim mu ne al imaamu muslim ibnul hajjaaji moo ko solo nagu noonu al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi moom daal na koy solo al imaamu daarimi rahimahullah solo nagu nagu noonu al imaam ibnu maajah ah, al qazwini rahimahullahu ta'ala waaye al imaam at-Tirmidhi waa ashaabu sunani ñoom ñépp daal nañ koy solo wax naa leen léegi ñooy ñan Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibn Maaja ñoom ñépp daal di nañ koy solo kon lii moo doon li nga xam ne mooy julli jonante bi alayhi salaatu wassalaam waaw kon eh, lii dafa am solo mooy julli ji yonent bi alayhi salaam doonu loon nekk jul waroom julli ju gudd gudd gudd waaye it añi tayeel man yi nga xam ne ñoo fi am léegi nga xam ne ñoom ñoom saway sabdis fa rek boo ko daree tari mu ne ah non mais c'est affaire doomu jamono dañu tayeel a tayeel a tayeel ma lu kaw ñu ne affaire bi daa métti lu kaw ñu ne waaye yow doo imaam bi nag ah yii nag da ngay waaru ko waa non nan lay waaru nan lay waaru moo tax yonent bi saa saam doon wax naan bokk na ci fiqu imaam bi ah lii wane ne imaam bi borom fiq la ku dégg diine la ku borom bi may sew sew bu sew la ci wàllu xam-xamu diine mooy. xutbaam day yem waaye kii bi gudd njàng mi buy jiitee mu gudd <laughs> waaye léegi moom daa mel ni c'est le contraire waaw waaw dafa mel ni c'est le contraire mooy da ngay gis euh, euh, ci jàkkay illaa man rahima rabbuk xutba bi day gudd lool nga ñëw ci jàkka ji àjjuma ah xutba bi gudd lool waaye kanta la nga xamante ne nii mooy njàng ma waa ji dalay xutbal trente taxawal julli tarikul wallahu ahad ak qul a'udhu <laughs> waxuñ ne ajjuma ji baaxul de waaye bu amee na lu muy wane mooy lu yonent bi alayhi salaatu wax waaw ndax nee bokk na ci fiqhu imaam bi lii wane fiqu imaam bi te dégg na diine bu baax ah mooy xutbaam xutba bi du ko tax a gudd de day yem waaye nag mu guddal njàng mi gën a moom lay guddal guddal <laughs> léegi nag daa mel ni ñun le contraire lañ dégg léegi waaw kon mel ni le contraire lañ dégg waaw moo tax euh, du du tribune politique ah. xutba du tribune politique waaye lépp nag lañ ciy wax waaw lépp lañ ciy wax lépp di tegu dañ ciy wax politique dañ ciy wax société dañ ciy wax li jëm ci tax loolu lépp boo ko defee ngir sa yéene ci sa borom jaamu yàlla la mais li ñuy wax mooy yow nga jël saa su ne lool kese mais yeneen sujet daa am xanaa yow ki jàngale diine rek ay fiq ñi ma maroo nekk tout le temps di jàngale la même chose il faut nga nga jàll ci leneen. waaw borom bi may na la allahumma lu dul euh, euh, que ne yow lool rek nga man waaw bu dee lool rek nga man waaw ku nekk nag mu jàpp ci lim man waaw loolu moom ah mu jàpp ci li nga xamante ne nii moom la man waaye bu dee man nga leneen ah bul def nag saa su ne nga nekk rek saa su ne ngay wax la même chose di jàngale la même chose déedéet waaw voilà léegi moom daanaka contraire bi ngay gis ah waaye de mooy li nga xam ne daal lii la da màndarga la waaw màndarga moo xamante ne day wone li nga xamante ne mooy fiqu imaam bi waaw waaw sa xutba di gàtt waaw léegi nag kanta julli ji mu moo tax mu ne fa atilu salata wa aqsiru al wa inna min al la sihra kon daal affaire bi mu ngi noonu hmm? xutba bi jarul guddal waaw yenn guddal yi allahuma ba mu des bu dee da daa am lu ko laaj loo xam ne am na xew-xew bu am te ma tënk boo tënkee il faut nga itmaam mooy nga nga nga gën yaatal affaire yi waaw loolu it euh, lu ñu mën a dégg la waaye daal mooy sa aada bu mu nekk loo xam ne noonu la xutba li nga xam ne trent minutes julli trois minutes ah loolu nag moom <laughs> wanewul lu dul daal yonent bi alayhi salaatu salaam kon insha allah dañuy yem ne xa kon ban lëkkaale la am ak xadis bi ñu génn xadis bi ñu génn lëkkaale la bunt bi leer na bu kenn ci yéen di nelaw di julli commencé da jantu arrêteel bul tegoo sa bopp loo attanul boroom bi ci boppam moo yónni yonentam ngir mu yombaloon ñu mbir yi yonentam boobu alayhi salaam nee nañu boo julli commencé di da jantu demal nga tëddi mais loolu Ah, attention manoo ne man farat laa julli bon man damaa yeewu ci fajar gi quoi mais nag maa ngi dem leen kon naa yow boo tëddee yow xam nga ne ko ci kii buy naafila lañ la wax <laughs> non <laughs> non dañ naan la sawaay saawaay tëdd tëdd à deux loolu génne sa rek boo yeewoo fajar bi ñu julli yow yaa cinq minutes avant fa yàq avant koo jant bi di génn nga naan moo doon wax biir du naan karoom yeneen ma ee attention laa wax de tam loolu loolu fara ne ne demal julli waaw demal julli yi waaw <laughs> non <laughs> da parce que gis nga ku mel noonu bés boo fa ubbiloon buntu boo wallahi saa buy jullee di farat commencé nelaw Iblis a koy roofi nelaw bu ko defee nag mu ne voilà kon nag bon comment je vais faire comment je vais faire waaw kon nag bàyyi leen ma dem nelaw non non non du loolu ah bu ko dee gënoon de déedéet du loolu mooy ne da ngay julli laa wax da ngay salaat mu ngi noonu ah kon mu ngi noonu mooy mooy naafile nag coono yi nar a jeexe ngay nelaw mu ne demal tëddi waaw sëlmalal nga dem tëddi ngir lan wooyo xawa ngir gardaajoo loo xam ne ndax boo continuer noonu bi ñu man nga jekki di def noonu déggu ngay am déggu ngay am ci li nga xamante ne nii mooy ci jaamu yàlla boobu waaye hadith bi ñu mujj nii li Seydina Jaabir ibn Samura as-Suwa'i radiyallahu anhu wax kenn jullee naa daa gën a ci waaye saa ah salawaat as waaw julli ak moom ak ay julli yu bari rawatina nag julli juróom yi tax muy wax moom lay wax nii as-salawaati mu nekkoon salaatu wa julleem dafa yemoon guddut gàtt wa xutbatu xutbaam qasdan dafa gudd lool gàtt lool waaw te loolu mooy lan ngir bañ a teggoo jaam yi loo xamante ne nii ñoom dañuy mujj même farata boobu sax dañuy mujj daal di ciy tàyyel ñenn ñi di ci ut prétexte ngir bañ a tee dem jàkk parce que noonu ah, yow imaam boobu moom sawaay boo ko demee la ngay soxla moom mu nekk fi fajar bi ñu war a liggéey ah te des wax dëgg parce mooy la même chose li yonent bi saa saa woon Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu wa dal xaaja am na ne ñoo xam ne aajo bu ñu war a dox nga ñëw rek ubbi euh, suuratul nisaa yi saway te gaa yi ñu ngi dugg ci jàkka ji ñuy teg seeni faat fii di di xaar nga sëlmal ngir ñu leen jëli kaar bi kii fii di dem liggéey nga commencé suuratul nisaa yi saway <laughs> déedéet waaye kon loolu la mbir mi daal lenn la mooy li yonent bari saa saa wax sànk xattaa yi nga xam ne farata la rek comme julli jumaa lii salawaat yi muy wax julli farata yi lay wax de te yonent bari saa ak julleem dafa yemamaa yoon guddul woon gàttul waaw moo tax booy jiite moo tax mu ne bu kenn jiite ci yéen fal yu gis na tënk waaw waxoon liñ wax lool sànq waaw léegi nag bu dee moom gisee julli na guddal du ko neex wala am na beneen possibilité ñi nga xam ne ñoom lay jiite xam na ne ñoom li ñu bëgg mooy mu guddal xam nga nañu mel ñoo xam ne ñoom li leen ñoom dañoo bëgg imam bi di tari lu gudd bu dee ñooñu ñooñu nga nekkal ñu mel noonu waaw kay boobu mën naa guddal mais bu dee d'une manière générale yow del bàyyi xel li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax Sayyidina Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu te wax ko xeetu yépp waaw. yow imaam bi boo xutba bàyyil xel lii yonent ma lay saar sàmba waaw bàyyil xel lii yonent ma lay saar sàmba kon te des fois ñenn ñi am na ci mbooloo ñoo xam ne ñoom dinañ bëgg nga guddal waaye suuf ko du ñoom fi nekk bu boobaa yow du ñoom ngay bàyyi xelaa ah. ndax ad-da'ifu amirur rakb yonent bi alayhi salaam nee na ki gën a feebar ci rythme la convoi bi di war a avancer gis nga li sa amul ay waay non saa waay non dañu jiitu quoi non sa non dañu dañu dab quoi saa waay dafa yéex quoi ah non ñun jiitu nañu ah. mu ne déet boo tax yonent bi alayhi salaam masoon a ànd benn tukki di dox ñu ànd ak saxaaba yi radiyallahu fu nekk lay nekk léeg-léeg dañ koy gis ci kanam. ngir mu toppatoo ñooñ après mu nekk ci digg léegi yu bari ci ginnaaw la doon nekk ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo xawal loo nañ keroog ñu jógee ghazwatu zaati riqaa waaw fay nga ne ah gis waaw nga dëkk gisuñu ko da <laughs> dafa tax affaire bi da ngay foog ne affaire yi fii nga koo xew non non non mais waxoon nañ ghazwatu zaati riqaa mais waxuñu woon lii quoi Seydina Jaabir radiyallahu anhu gëléemam nga ba mu loofee mooy gëléem bi dafa dem ba sonn man ko ci sëy yonent saa saal daf ko nekk ci ginnaawam moom fekk ko ci gannaaw di waxtaan ak moom ci la doon waxaale moom naan ko jaay ma gëléem gi ne ko jaay ma ko lii Seydina Seydina Jaabir na ko mais yonent saa saal ma ko jaayee noonu te ma perte yonent saa saal di yokku ah wala waxaale ci njaay waxaale bu mettiwul loolu mën naa waaye di loo xam ne yow leer na ne wallahi waa ji moom bu amoon pexe du la ko jaay mais nga ngay gindi <laughs> <laughs> xam ne ba gis sa nga xam naa wër nga ba sofu ñu dañ lay wan ne yow dañ laa yërëm ngir jënd ko rek yow lañ yërëm am ah, ne marché bi mu doon ko dara mais doon na ci prix moo xamante ne nii daanaka prix yàlwaan sax ko tane yow nag léeg am pexe quoi ah mooy ki non man man kay eh, sëriñ bi bàyyi ko sax man de dama laa gisoon ne newoon naa la dimbali waaye bàyyi ko man de lii yii sax man man xaw ma moo ko jëndee sax damay sonal rek bàyyi ko bàyyi yow ngay ko ah déet waaye góor gi góor gi déet góor gi déet bu ko naree ci kay waaw kon ndax la jël mu jox la ko boo demee nag muy jubilé xol baa ngay kontaan ah <laughs> loolu nag moo baaxul quoi façon yooyu moom baaxul waaw ah! moo tax li baax gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu bu ñu ñi jaayante woon ak yeneen ci maay saa salaam que ni an nasiha li kulli muslim dañoo jaayante woon ak yeneen tubaab yi saa saa ne dañuy conseil di laaj biir bépp jullit waaw kenn ci ñoom xam nga lu def dafa jënd aw fas dafa jënd aw fas bi mu jëndee fas bi eh, ne jël fas wi waa ji ne ko lii laa koy jaayee mu fay mu jël fas wi dem ak fas wi. mais bi mu demee dawal fas wi gis ne mais fas wi moom bi mu koy dégg li mu yaakaaroon fas wi ginnaaw performant moom ginnaaw ginnaaw baax mu ñëwaat ci waa ji doon jaay ne ko sawaay mu ne ko waaw mu ne ko xoolal am maa lay dolli lii mu ne ko ci loo may dolli mu ne ko li ma fas wi ma jaay ginnaaw cher li ma ko jaay am waaye dégg dawalaat fas wi gis ni waaye fas wi ginnaaw foofu sax li ma joxe ñëwaat ci waa ñëwaat na ko sa waay <laughs> waaw ma ne ko ñëwaat naa de non fas wi ginnaaw baax sax li ma foogoon amaatal doon li waatal naa la xaalis waa ji na ko mais yow eh mais yow yow yaay jaay wala man maay jaay <laughs> mu ne ko déet xam nga lu tax mu ne ko yow yaay jaay waaye ñun dañoo jaayante woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ñuy ci kaw ñuy jaay ñuy laaya biir bépp jullit waaw gis nga noonu mooy ñun foog nañ naan teg naa bokk ko ah, am j'ai fait une affaire une bonne affaire mooy ci njëriñoo sànq sama bokk bool bool moom pour moom mooy toj na mbokku waa ji bu yàgg xam nga ne kooku du déglu ko te moom leer na ko ni li mu jënd nii daanaka un pour cent am sax fay ko kooku yaakaar nga ne dina ñëw naan ko eh sa waay yow li ñu ma jaayoon kat gis naa seer kii kii may waa ji sax <laughs> déglu ko de. <laughs> man soxlaw ma ko sax dama laa yoroon kese ndekete yow moom kese marchandise moom kese la doon woon déedéet façon yooyu nag baaxul ko wax waaw moom barke du ci am waaw liñ doon wax mooy léeg-léeg c'est que yow mbooloo mi am nañu bëgg loolu nga ne yow da koy def déet deel bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole comme liñ la wax yonent bay saa saa ne ki nga xamante ne mooy ci néew doole ci rythme amirul rak mooy ci nga xamante ni mooy eh, jiitu convoi bi waaw ci lañ doon wax yeneen tubaab bu doon ci gannaaw ak yooyu ba doon loolu waxtaan fa wu yaatu moom ci wàllu ndax yaa ngi yow am na soxna ko waaw am ñu mel noonu biir dañ wax ak yooyu waxtaan voilà non woon saxaaba yi radiyallahu anhum damay seen waaw. mu ngi noonu jàngal ko fa yu solo ci wàllu néegu sëyeek yooyu bañ demee Medina mu ne ko nag buñ demee daa lay fay mais yaa may yoral gëléem gi ba ñu àgg bañ ñëwee mu ne Seyna Bilal jëlal aar xaalis bi comme que Seyna Bilal moo doon trésorier wam moo doon yor xaalis alalam mu ne ko joxal Jaabir nangam waaw dana ko Seyna Jaabir dafa ñëw indil ko fas wi indil ko gëléem gi yeew ko ah. mu ne ko jël ko jëlal lii nga jox ko mu jël ko jox ko sëy naa jaar da mu ko wax mu ñëw mu ñëwaat mu a ko jëlaaleen gëléem li nga yóbbu waaw mu joxaale ko lépp voilà kon liñ nga dox mooy il faut ngay sóoraale ñu néew doole ak ñi feebar ak ñi nga xam ne mag lañ ak boroom aajo yi même bu dee ne ci biir booroom yi am na xam ne moom liñ bëggoon mooy nga guddal ndax xam nga hadis bi ñu la doon wax sànk daa ko waral saxaaba bi nettali ko muy Seydina Ammaar Abul Yaqzaan ibn Yaasir wal hadiis qad rawaahu al imaam Muslim ibn al Hajjaaj ak Sëriñam al imaam Ahmad ibn Muhammad ak beneen taalibe al imaam Abu Daawuud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi eh, kii Shaqiiq ibn Salama de Abu Waa'il al-Asadi al-Kuufi moom muxadram la woon fekk woon na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jotu koo gis ah mu ne dane Seydina Ammar radiyallahu anhu Abul Yaqzan daf ñoo xutbal mooy daf ñoo jiite dafal ñu benn xutba àjjuma mais mu gàttal mbir mi wa aw jala waaye wa abla loolu am solo la gàttal ngir gàttal mooy gàttal loo xam ne yow li nga war a wax yépp mu ngi ci biir wax ji xam nga léeg-léeg yenn wax yu bari day bari mais boo seetloo rek naan mais waa ji il suffit mu tënk affaire bi wala mooy mooy mooy li muy yaatal yëpp mënoon na ko mënoon na ñàkk waaw waaw <laughs> fay loo nga ne boo demee man man est-ce que loolu laay def <laughs> ah boo demee de man <laughs> fay ok waaye bu ma bàyyi dara waaw mais ah c'est possible de kenn sama wax ju bari ji amaana maanaam nañ ko gën a tënk masha allah yow loo def njëjël ma la quoi yaa fay gaawul may sa doomu bajal baax na waaw waaw léegi kon mooy que ne Seyna Ammar da leen a jiite gàttal xutba bi waaye mu jotale lépp lu mu ci war a wax war leen te yee war leen ko jàngal mu ngi ci xutba bi tam mais dafa gàtt mu ne bi mu wàccee. ñu ne ko mais yaa abal yaqzan loolu moo doon dàkkante la mais abul yaqzan mais yow laqad ablaghta wa awjalta de waaw jotale nga nag sa xutba bi jotale na waaye gàttal nga kii la prix consiné consiné mooy guddul falaw kunta guddo mais aka neexoon nga guddaloon tuuti <laughs> mu ne leen fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna tula salati ar-rajul wa qifaru xutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atilu salaata wa qsuru al-xutbata wa inna min al-bayaani sihran <laughs> mu ne ah bu ndeem lii ngeen wax mu ne leen man de dégg naa wala saxaaba yi seen tontu nekkul naan moo maa ko gisa noonu noonu même non wala bu wax leen waxu yonente way sa sam sam wax leen la mais da leen ne Seydina Ammaar ah inni man kat sami'tu mu ne leen man damaa dégg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne gis nga guddug julli cam nit ki ak gàttu xutbaam loolu mandarga la mu ne loolu mandarga la min fiqhi ci lay wone ak dégg diineem Allah ak xootu déggam diine waaw mu ne moo tax yeneen tubaab yi saa saa lii la ci teg mu ne fa atilu salaa kon dee leen guddal julli ji mooy àjjuma na julli ji gën a gudd waqsurul xutba te ngeen gàttal xutba bi. wa inna min al bayaani sihra ci beneen bi wa inna min al bayaani la sihra waaw te nekk na li nga xamante ne mooy ak leeral wax ju leer te jaar yoon ah. te jaar yoon leer borom bi moo leen jàngal allamahul bayaan nekk na la sihra mooy loo xamante ne xol yi dañ ciy jéng waaw waaw da ciy jéng waaw wala inna min al bayaani nekk na ci li nga xamante ne nii mooy ak leeral wax ju leer waaw wax ju leer loo xamante ne nii nit ki bu ko waxee ah xel yi dañ koy gaaw a xalam dañ koy gaaw a xalam que nekk na ci loo xamante ne la sixra waaw mooy loo xamante ne nii nag ah xol yi dañ koy dañ ciy jéng daal am na nag ñu ne non lii nii du loolu de waxul lool lii day ŋaññi façon wax yi nga xamante ne wax wax yu mel noonu surtout waxu yi nga xam ne bu euh, buxaabakat yeeg façon yooyu nga xam ne kahana yi dañ doon man di wax ay wax yoo xamante ne nii di rimer ngir nax nit ñi rek waaw waaw bu ko defee ñuy wax loo xamante ne nii daanaka dañ leen di njabar ci seen kala ci seen kàddu yi waaw <laughs> loolu am nañu wax loolu ñeneen ñi li noonoo ak ak la loolu lii nii tagg la ci ki nga xam ne borom bi da koo may lii wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu eh, ñu yem noonu insha allahu taala kon gis nañ que ne daal loolu mooy lëkkaale bi ak suñu bunt bi mooy ah bañ a nekk koo xamante ni sa julli booy jiite nit ñi na diggu doomu booy xutba na diggu doomu mu ngi noonu voilà léegi nag